بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin bokki fiqhul azkar maa ngi leen bu baax a baax di ñaan yàlla mu defal loo eh, ndimbalam eh, ginnaaw loolu eh, noo ngi indi ñaan yoo xam ne dañuy bëgg jullit bu ko dégg bu nekk nu mën a def ngir mokkal ko mu def ko ndax ñaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu wér la xam ngeen ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay ñaanam suñu borom yàlla daf koy nangu eh, nu war a jël tey ñaari ñaan genn ñaan gi imaam muslim moo ko solo geneen ñaan gi daf koo bokk solo ak imaam buxaari muy xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la allahuma inni asaluka alhuda waltuqa walafaafa walghina allahuma yow sunu borom inni man asaluka maa ngi lay laaj ak di ñaan alxuda ak njub wattuqaa ak ragal yàlla ku ne xam na ne ak ragal yàlla mi ngi ñëw ci ginnaaw bi nga xamee ne am nga ak njub ku ne xam na ne ak njub moo di alquran ku ne xam na ne ak njub moo di sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfe alquran jëfe sunna bàyyi lu alquran di tere bàyyi lu sunna di tere loolu moo di ak ragal yàlla ragal yàlla googu mooy jur wala afaafa ak fegu ndax nit bu ragalee boroomam dana fegu ci lépp loo xam ne dafa araam lépp loo xam ne dafa araam muy alal jàmbur muy lerub jàmbur daf koy moytu waaye xam ngeen nit bu amee ak jub am ak ragal yàlla am ak fegu ah wal xëy naa am koom nag dana ca baax lool ndax bokk na ci li koy dimbale ci mu gën a mën a fegu ñaan googu ñaan gu am solo la gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci sunu borom ñetti yëf ñeent aku ragal yàlla aku fegu akum koom te ñetti yooyu wala ñeent yooyu kenn mënu koo ñàkk ci sa dund ci topp muy allahuma xfir li xatiati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta aalamu bihi minni allahuma xfir li jiddi wa hazli wa xatai wa amdi wa kullu dalika indi allahuma xfir li ma qaddamtu wa ma axartu wa ma asrartu wa ma aclantu wa ma anta aclamu bihi minni anta almuqaddimu wa anta almuaxir wa anta ala kulli shay'in qadir allahuma xfir li yow sunu boroom yàlla nga ma jéggal xatiya di samay ñaawteef wa jahli samag réer yàlla ma ko jéggal waxuma nag réer gi nga xam ne moom moo jàkkaarloo ak xam-xam ndax nit ki mënta nekk ci ak réer di ko jégglu te fekk daa mata daa war a dem jàngi waaye loo xam daa koy def ci kaw ak réer maa ngi koy jégglu sama ëppal ci sama mbir itam nga xam mbir yëpp dama cee waroon a digg doomu su ma ci ëppalee ngi koy jégglu wa israfi fi amri ak li nga xam ne sax yow yaa ma ko gën a xam ni nga ko xamee man xamewuma ko noonu wa ma anta alam bihi minni yàlla maa ngi lay jégglu lépp loo xam daa ko def ci ak dëggu ak lépp loo xam daa ko def ci ay bébbantu ak i caaxaan ndax li ma def ci ak dëggu def ko ci ak fullawu mën naa am sax mu ñàkk jaar aw yoon rawatina ak la nga xam daa ko def ci ay bébbantu allahumma xfir li jiddi wa hazili maa ngi jéggul lépp loo xam ne ci ñoom te laa ko def ak lépp loo xam ne ko tey wa xatoo yi wa amdi lépp nangu naa ne ci man la bàyyi ko kullu zalika indi yàlla yàlla ma jéggal li ma jiital ci ay bakaar li ma mujje wa ma axart rabbi allahuma xfir li ma qaddamtu wa ma axart lépp loo xam ne jiital naa ko ci bakkaar lépp loo xam ne yeexe naa ko ak lépp loo xam ne nëbbu naa ko ak lépp loo xam ne fésal naa ko wa ma asrartu wa ma alant ak loo xam ne sax yaa ma ko gën a xam wa ma anta alaw bihi min nii ndax kat yow yaay muqaddim képp ku jiitu yaa ko jiital wa antal mu axir waaye képp koo xam ne daa yeex yaay ko ko yeexe wa anta ala kulli shay'in qadir yow yaay ki nga xam ne am nga kàttan ci lépp ñaan googu mbokk yi nañ ko jéema mokkal insha allahu taala bala ñoo jëlaat geneen ñaan xanaa rek yokk ci allahuma hadini wa saddidni ji imam muslim solo am riwaaya bu ne allahuma inni asalukal huda wa sadad allahuma hadini yàlla yàlla ma gindi wa saddidni yàlla nga jubal yàlla nga ma jubal ci lépp loo xam ne maa ngi koy wax ci lépp loo xam ne maa ngi koy jëf ci lépp loo xam ne maa koy fas nga ma ci sadaad mbir waaye boo xam ne ñaan nga ci ñëw mooy allahumma inni as'aluka al-huda wa sadaad yàlla yàlla nga ma may ak njub may ma ak ak jub sadaad ci samay wax sadaad ci samay jëf kon ñaan googu insha allahu taala ñu ngi koy boole ñaan yooyu di sàkku ñu jéem ko mokkal Eh, incha allahu taala itam nusxa bi mi ngi ci biir eh, képp ku ko soxla da nga ko mën a sotti incha allahu taala wallahu taala alam المرأة